أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور al-Maqdissî rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi salaatu wa salaam. Kitaabul At'ima. Ani Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu anhumaa annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu wa ahwa an-nu'maanu bi usba'ihi ilaa udunayhi innal halaala bayyinun wa innal haraama bayyin wa baynahumaa mushtabihaat laa ya'lamuhunna kathiirun minan naas faman ittaqa ash-shubuhaati istabra'a lidiinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhaati waqa'a fil haraam karraa'i yar'aa hawla al-himaa yuushiku an yarta'a fiihi alaa wa inna likulli malikin himan alaa wa inna hima Allahi mahaarimuhu alaa wa inna fil jasadi mudghatan idhaa saluhat saluha al-jasadu kulluhu wa idhaa fasadat fasada al-jasadu kulluhu alaa wa hiya al-qalb kon alimamu abdulgani kon alimamu abdulgani rahimahullahu taala kon muy wax ci téere bu bees muy téere numéro seize ci fukk ak juróom benn muy kitaabul at'ima téere mooy lekk yi voilà ah, yi nga xam ne moom la ñuy lekk voilà léegi nag muy indi xadis bi njëkk muy xadis numéro trois cent soixante-dix-neuf ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne an Nu'man ibn Bashir mu ngi koy jële ci Seydina di an-Nu'man di doomi Bashir ñoom ñaar ñëpp radiyallahu anhum ay sahaaba lañ gisoon nañ koy xadiisam annahu qaala neena sami'tu dégg naa man rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax wa ahwa léegi nag ka koy nettali xadis bi ne wa ahwa nu'maanu bi usba'ihi dañ naan isba'ihi bi wax asba'ihi nooy musallasatul hamza bi la man nga wax u man nga wax i man nga wax a bi usba'ihi mu jël mooy mu jël ñaari loxoom yi hmm, ñaari baaraamam yi jëmale ko ilaa udunayhi ci ñaari dégg noppam yi pour wan ne lii ma leen di nettali man maa ko dégg ci yonent bi alayhi salatu wassalam kon mu ah, bi ila udunayhi léegi nag mu ne yonent saa saam lii la wax mooy dafa def geste bi bi mu ne samantu dégg naa rek la jël loxo yi joxoñ leen jëmale leen ci ci nopp yi rek wax li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne innal xalaala bayin ne dëgg-dëgg li nga xam ne mooy li dagan bayyinun dafa leer wa innal xaram te dëgg-dëgg li nga xam ne ñoo xaraam bayyinun leer na nañ wa baynahuma am na seen diggante nag seen diggante diggante li daganta leer ak li nga xam ne moo xaraam te leer am na seen diggante mushtaba mushtabihat ay mbir yoo xam ne dañoo lënt voilà borom bi ci maa ci maam la ko bàyyi noo nee waaw wa baynahuma nekk na seen diggante mushtabihat yoo xam ne dañoo lënt mooy leeruñu lool du ñépp xam ne est ci ban case bi ñaari case bi nga koy ranger est-ce ci case li dagan nga koy ranger wala ci case li xaram loolu leer dafa lënt ci ñu bari voilà moo tax mu ne laa ya'lamuhunna xamu leen loolu la de yu lënt yoo yële kasiirun ñu bari minan naas ci nit ñi lii yonent bi saa saa mu ngi ciy leeral ne li li li lënt ci ñi ci ci ñu ëpp ci nit ñi lëntul ci ñëpp am na yoo xam ne lii ñenn ñi jàpp ne lii waaw c'est ci mustabahaat yi la bokk mustabihaat yi nga xam ne dafa lënt am yoo xam ne borom bi. ci xam-xam bu mu leen dottil ak lu mu leen ubbee xam-xam ñoom loolu lëndul ci ñoom léegi nag yéen ñi yow mi mu lënt ci yow yow jàppal yemal foofu waaye bu ko jugé moom parce que yow mbir mi daa lënt ci yow tam ci moom lëntul voilà kon mu ngi noonu le waaye nag lool fekk wër caaxaankat bu jóg bëgg faa jaar le naan waaw kay yi nga wax nag loo am solo la léegi nag bàyyi di def yoo xam ne dafa leer nañ yoo xaram naan ay waayow daa lënt ci yéen taman lëntul ci man dañ naan non non non lu xaraam bi alxuraan xaraamal ko sunna xaraamal ko nga bëgg a teg lal say caaxaan yaa say ñala àndal di la jàppale nga naan la waaye dañ naan la suwaal abaa sawaay demal dox yi demal foofu yi lay wax kon nag mu ne wa baynahuma nekk na seen digg mustabihat ay mbir yoo xam ne dafa lënt laa ya'lamuhunna xamuleen kasiirun ñu ëpp minan naasi ñu bari fa minan naasi ji nit ñi léegi nag faman ittaqa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne képp koo xam ne mooy tanduku na ashubuhaati yi nga xamante ni ñoo yu lënt yi kooku de istabra ak kooku daal dinay ñoŋal te daal dinay setal li diinihi ñeel diineem tërëlin wii soobin wii ko yàlla teg mooy de moom lépp lu mu ciy def na nekk loo xam ne lu leer naññ la bu mu di tàbbi ci yoo xam ne wóoru ko ay est-ce que dëgg est lii daga naan daganul yooyu na ko teg nee loolu na mooy bu dee sunna leeru ci alquran leeru ci waaye bu ci leeree amul nga naan man dañ ma ne boo ay ay ay ay boo boo boo tukkee walla wan ngaa wàññi julli man loolu daal sama xol dañ naan la hé loolu daa bokk ci loolu dafa loolu leer naa ni nga naan la lool loolu daa bokk ci loolu lañ lay wax léegi ci waxu caaxaankat bële yow yow nga ñëw di jaay sàmm naan loolu daal sama xol dañ naan la sa xol teg ko nee laa wax yonent saa saam loolu la ma sa def masula tukki fenn di matal di julli ñeenti julli voilà mu ngi noonu deroon wàññi saa su ne kon nag affaire yaa ngoog nag mu ne nga man it kon nag képp koo xam ne mooy tënd ko nuyu leen te istabra kooku de daal dinay setal te ñoŋal na li diini ñeel diineem walla ndax moom bu boobaa buñ koy xisaab fa yàlla lépp day leer du nekk ñu naan ko waa lu taxoon nga def li nga naan wóoruma woon walla ndax nit ki ala bayi na nga war di demee nga di doxe di sa diine ji tëralin wi soobin wi ci lu leer nañ amul damaa yaakaar damaa foog je pensais on dirait que non yeneen sa a gisoon ah on dirait yooyu da ko doon bëgg ko woon kon mu ngi noon kon qad istabra ali diini ngir soobi woon mi diineem bii lii ñu ko dog waaye wa irdihi ak deram mooy deram du yàqu mukk fu mel noon ndax ci lu leer lay dugg bu dee lu leer te dagat mu ne bu lënt bu leeree te xaraam mu sori lépp loo xam ne lënt la amul fenn fu mu ko mën a dugal ci ñaar yooyu mu daal di ciy taxaw kon nag kooku setal na li nga xam ne mooy diineem ak li nga xamante ne soobu nag tëralinam wii dundinam wii wa irdihi ak li nga xam ne mooy derem jaram waman réputation waman waqa waaye képp koo xam ne rot na fi shubuhaati ci nga xamante ne ñoo yullantii waqa koo kële ta moom bokkul ci ñi ko ràññee bokku ñu ëpp ci nit ñi nga xam ne ràññeewuñ ko kooku na ko leer ne moom waqa daal ñu nay rot fil xaraami ci lu xaraam mu mel ni rek waa ji nga xam ne ab piètre ab ab ab pasteur la mooy ab waajoo la koo xamante ne day sàmm comme sàmmkat bi rek yaraa mu ngay sàmm xawlal xima mooy ñëw ba ci yow fi nga xamante ne nii wala loo xam ne euh, buur bi buur bi foo xam ne xima la mooy da foo xam ne daf ko euh, euh, def ni fii moom c'est li nga xam ne mooy juru dëkk bi voilà mooy mooy nguur gi lépp loo xam ne lu ñu am ci ay nag ay fas ay lii fii nii lañ koy def amul kenn amul droit nag ci les paysans yi dëkk ci wet gi habitants yi ñu dëkk ci wet gi kenn ak baykat yi amul droit seen jur ji di fi dugg ak yooyu waa ji yow nga ñëw ba ci foofu nga xam ne mooy ximaa buur bi la mooy eh, précaré wu buur bi ne fii moom bu fi kenn dugal sa leneen yow nga ñëw ba foofu di fa sàmm li nga xamante ne nii mooy say xarak ak say nag ak say bëy kooku moom na ko leer na yuusiku tuuti rek ay yartan ci léegi rek bu ay géey gis nga sàmmam yooyu xaram yooyu muy sàmm ñu mu daal di leen yóbbu ñuy daal di for foofale di fa lekk ci biir li nga xam ne ndax ñagoon nañ ko te buur bi waxoon na ne bu fi kenn dugg alaa ñu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa wa inna li kulli malikin xima buur bu nekk nag am na loo xam ne pré-gardé boobu mel noo bale sas gardé foo xam ne moom pour buur bi kese la foofu moom dañ naan dix <laughs> bu doon ci wax yi buur bi la moom bu ci kenn dugg bu nee fii moom ñag naa ko voilà fii moom c'est interdit c'est que pour moi pour man buur bi ngir man kese la léegi nag lool la naan alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa wa ñeel na buur bu ne xima mooy li ñu wax noonu prégarde alaa waawi alaa yim ngeen ma yëgal leen alaa nee na wa inna la li nga xam ne nag mooy ñagu yàlla yi mooy prégarde mi mooy ma xaarimo mooy li nga xam ne moo ko xaraamal yi ma xaraamal moo wër ñag bi nga xam ne borom bi nee na fii nag bu ko kenn bët mooy yi ma xaraamal da leen a comme si mënoon nañ ko gam-gam da leen a teg comme bu doon ab sàll mu def leen ci saal bi léegi nag li wër mu daal di koy ñag ne nag bu ci kenn jege waxu la sax yow bul def lu bon dane la bu ko jege moo tax laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo voilà njaaloo mu ngi ci biir ñag bi mooy ñag bi boo ko pëllee yaa ngi biir léegi nag ñag bi ci boppam mooy euh, lim ko wërale clôture bi ci boppam la ne bu ko kenn jege yow nag yow nga ñëw <laughs> voilà moom la naan ala waawi wa inna himallahi mooy sas garde borom bi tabaraka wa taala ñagam bi nga xamante ne nii tere na ku ko bëtt ma moo mooy yi nga xam ne moom la xaraamal képp ku def lu yàlla xaraamal rek mooy yow bëtt nga li nga xamante ne nii mooy ñag bi voilà mu ngi noonu le mooy di ko jege ñag ba nag mooy yow leen nga daal ciy tàbbi comme ni xar ya di tàbbee ca euh, buur ba li nga xamante ne mooy suufam sam ne bu fa kenn dugg alaa waawi wa inna fil jasad mu ne am na ci dar yaramu doomu aadama bi mudgha ab dog dogu yàpp woo xam ne mooy suux ab wala ab suux boo xam ne ida salahat am na bu la neexee am na saluhat am na ida salahat bu yiwee bu yiwee daal di baax salahal jasadu kullu wala nga ne saluhal jasadu kullu li nga xam ne mooy eh, yaram bi yëpp mooy far baax ndax moom bu baaxe dog woo wële res woo wële dog woo wële wa ida fasadat suux woo wële waaye wa ida fasadat cay bu yàqoo fasadal jasadu kullu mooy yaram bi yëpp mooy yàqu ala waawi alaa yëngu ngeen ma yëgal leen alaa nee na wahiyata nag mooy dogit woo wële dog woo wële suux woo wële alqalb mooy xol an anas ibni malik radiyallahu taala anhu annahu qaal an fajnaa arnaban bi marri dhahraani fasa'a alqawmu falaghabu wa adraktuhaa fa axadtuhaa fa ataytu bihaa abaa talhata radiyallahu taala anhu fadhabahahaa wa ba'atha ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam biwarikihaa wa fakhidhayhaa faqabilahaa qaala al-musannif rahimahullahu ta'aalaa laghabu a'yaw kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aalaa muy wax ci xadiis bii ci tegu mu ne an Anas mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibni di doomi Maalik di doomi ima di doomi Maalik <laughs> waa imam Malik ah. voilà mooy Malik waxoon nañ la fi Malik mii moom yéeféer la woon <laughs> voilà bàyyi <laughs> dañu tam Anas moom bañ yonent bi alayhi salaam a taxoon ba mu déggee ba muy ñëw la génn bi daal di dem Sham ba fa la alkoo <laughs> doom ji nag di na Anas mooy xaadimu rasulillah alayhi salatu wasalam di doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa annahu qaala nee na an fajina arnaba dañoo ërtal benn ñombar waaw benn lapin ah lapin lañu ñuy wax wala euh, waaja ñaar la am na lapin ak lièvre ah <laughs> léegi luy différence bi <laughs> njombar <laughs> waaye mooy wii ci àll bi rek voilà seet leen waajoo jëlee mu ne an faj naa dañoo dañoo ërtal arnaba benn lièvre wala benn njombor léegi nag bi marri dhahran wala benn lapin daal bi marri dhahran fa nga xam ne bërëb ba nga xam ne moo mar Marr Zahran mar mooy mbir moo xamante ne nii daa am euh, bërëb boo xam ne daa am ay ay ay ay ay ay garab yu tàndarma amum mbay amum ndox loolu lañ naan Marr az-Zahran mooy tuur bi comme ni ko Imam An-Nawawi rahimahullah waxe mu ne kon bi ab bërëb la rek comme ñu ne woon bi jàmm gën wala bi nga xamante ne nii bi Cees wala bi géejawaay wala bi nga xamante ne nii mooy bi bii kiin muy fikin kon nag mu ne daal an faj naa daal dinañuy ërtal arnaba benn njombor bi marri zahran fa nga xamante ne nii mooy marru zahran léegi nag fasa al qawmu fa lagabu nit ñi daal di koy topp daw hein dañ ko ërtal rek njombor bi tëb xam nga dafa gaaw <laughs> waaw gàttu genn mën a daw sawaay mu ne tëb daal di ñalli façal qawmu nit ñi mooy leen ka sahaaba yi radiyallahu anhum di daw topp ko waaye falaxabu affaire bi sonal leen quoi mooy <laughs> ama jombor gi en plus buy daw day def ay zigzag day jaar nii ba nga foog ne nii rek mu wañ mu piqué jaar feneen jaaraat feneen rek nit ñi rek ne cëg cëg dóor ñaar rek daal di dugg fenn léegi daal gars yi daal <laughs> ñu daal di sonn quoi bon euh, manuñ ko jot nee na Seydina Anas nee na kanta man nag radiyallahu anhu wa adraktuha man nag ma topp ko gars yi dañ sonnee kii taxaw man ma continuer topp ko fa aradtuha ba ni ma koy jàppe ni ko nuus fa ataytu biha aba talha ma jàpp ko vivant waaw mu ngi doon dund faatuwul andil ko ki nga xam ne mooy bàyyi jiit leen bi Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu Zayd ibn Sahl al-Ansari nekkoon soxnaay yaayu Seydina Anas bàyyi jiit leen la woon voilà mooy bi bi bi bi bi ah Malik ma li ñu lay wax demee ne moom génn na Medina ndax yonent lay saa saa manu la nekk moom ci dëkk bi léegi ginnaaw bi euh, yaayu Seydina Anas yaa Ummu Sulaym kii moo ko denc voilà mooy Abu Talha loolu nag moo tax ñaa mooy bàyyi jiit leen léegi nag ne moom laa indil njombor gi léegi nag fa mu daal di koy rendi wa ba'atha ila mu yónnee te ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam bi warikiha yónnee ko li nga xam ne mooy ci kaw pooj bi ci ginnaaw bi ah mu mooy ca kaw ah, ah ci ginnaaw gi foofu la ko jox nee na nag mooy gis nga nit ki buy julli ñu naan day toog ci waris yi voilà comme toogin boobu gisoon nañ ko nga xam ne day toog voilà noonu wapaxi day ha waaye yónnee ko li nga xam ne mooy ñaari pooc yi voilà mooy ñaari pooc yi faqabilaha léegi nag mu daal di koy nangu léegi nag ko dem ci saraa yi est-ce que ban ci ñaar yi la ko yónnee yooy loolu dina leer wallahu taala alam léegi mu ne fa qabilahu yonente bi alei saatu salam ba ko sayyidina Abu Talha yónnee mu daal di koy nangu mooy daal di koy lekk daal di koy nangu léegi nag al imam Abdul Ghani mu ne kanta baat bi nga xam ne dégg ngeen ko ci xadiis bi mu ne laxabu mooy fa laxabu laxabu mu ne loolu mooy ah yow dañoo sonn nit ñi bañ ko toppee topp njombor gi njombor gi daal di leen sonal gaa yi sonn ba yeneen kanta man mu continuer al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi ci tegu mu ne an Asmaa binti Abi Bakr radiyallahu anhuma annaha naxarnaa ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farasan fa akalnaa wa fi riwaaya wa naxnu bilmadina kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy wax ci xadiisu kon ñetti téeméer beeg juróom-ñett fukk ak benn trois cent quatre-vingt-un mu ne an asmaa mu ngi koy jële ci sayyidatu asmaa binti di doom ji jigéenu abi bakrin sayyidina abi bakr kii magu woon radiyallahu anhum léegi nag annaha qaalat neena mooy bàyyi ñoom sayyidina abdullah ibn zubayr ak urwa ibn annaha qaalat neena radiyallahu anhum naharna ñun de daal dinañuy rendi ala ahdi loj nañu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon ci e, jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam dawal yàllali li farasan li nga xam ne mooy aw fas fa akalnaahu ñu daal di koy lekk wa fi riwaya mu ne am na ci benn version ci benn boo xam ne noonu la ñu soloowe bi mu ne wa nahnu ta boobu ñun ñu bil madina ñu ngi mu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi xadis bi ci tegu di xadis numéro trois cent quatre-vingt-deux ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an luhumil humuril ahliya wa adina fi luhumil khayl wali muslimin rahimahullahu wahdahu qaala akalnaa zamana xaybara alxayla wa humura alwahsh wa nahaa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anil himaari al-ahli kon al-imaamu Abdul Ghani mu ne kon nag mu ne moom mu ne al-imaamu Abdul Ghani mu ne mu ne an Jaabir hadiis bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Jaabir ibni di doomi abdillah di doomi abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñëpp ay sahaaba lañu woon baajeeg doom ji anna rasulallah anna nabiyya ke anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tere na an luhumil humur ci yàppu mbaam yi mbaam al ahliya yi nga xam ne ñooy ko ju kër yi mooy mbaam laan bi ñu xamee laan ah laan moom da koo tere ñu koy lekk wa adina waaye nag mu daal di joxe ndigal fi luxuumil xayli ci le yàpp luxuumil xayli ci yàpp fas yi wali muslimin waxda mu ne ñeel na imaamu muslim hadis boo xam ne moom dong moo ci wéetee ak moo ci wéete wëllit imaamul buxaari yi qaala foofu dane naa moom seydina jabir radiyallahu anhu mu ne lekk nañu zamana xaybar jamonoy xaybar mooy buñ ubbee xaybar dëkk boobu yàgg nañ ko faa wax lekk nañu jamono joojële alxayla li nga xam ne mooy fas yi wa xumaral wahshi ak yi nga xamante ne nii ñooy mbaam li nga xamante ne ni mbaam mbaam àll yi mooy ñoom zèbre waaw ñoomin zèbre wanaha tey tere na annabiyu yonent bi alayhi salatu wassalam anil ximaaril ahli tere na mooy ñu lekk li nga xam ne pas war voilà mooy lii lekk lay wax gisoo téeram lekk yi lañ nekk mu tere anil ximaaril ahli ci mbaam bi nga xam ne mooy koju kër yi muy mbaam mi nga xam ne moom lax lay bi di laan kon nag ñu yem nii ba jotaay bii di ñëw